A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil Israa' qaala suuratu banuu Israa'iil. alayhi salaatu wassalaam kon ci jotaay bii ñu génn ñu ngi woon kon ci ci li nga xam ne mooy résumé mooy li nga xam ne tënk bu ndaw ci xew-xew bu màgg boobu nga xam ne moom la suñu boroom azza wa jalla daal di dëppee saar bi te moom lay njëkk a wax ci buy tàmbali saar bi azza wa kon gisoon nañ ñi nga xamante ne ci la yonente bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon accès fi nga xamante ne mooy baytul maqdis wala baytul muqaddas loo ci wax baax na alayhi salaatu wassalaam léegi waxoon nañ est-ce que foofu dafa ñëw rek bi mu yeewee alburaq ci foofule biñ ko yeewee moo Seydina Jibril alayhi salaam est-ce que dafa dugg ci jàkka ji ñëw présenteel ko daal di koy gaaral yonent yépp alayhimu salaatu wassalaam mu jiite leen ci saase wala boog bi mu demee ci kaw ba pare loolu waxoon nañ la li nga xam ne moom lañ gis ne mooy li gën a dëgër te mooy waxu Seydina wa imaamuna al imaamul xaafiz ibn Kathir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa rahimahu kon nag léegi nag ñu war a continuer kon nag bi nga xam ne ci la ñëw foofale ci bi nga xam ne mooy baytul maqdis léegi nag moom Seydina Jibril ginnaaw ñu duggee ci jàkka ji ba daal di génnaat léegi nag dañoo tënk rek waaye ci yoon wi sax est-ce que am na ñu mu dajeel ak loolu le am na ci yan yonent la dajeel ak est-ce que ñan ak loolu tamit am na ci nettali bi mais comme que dañuy tënk moo tax léegi kon daal nañ continuer nag mook Seydina Jibril alayhim assalaatu wassalaam ñu jël buraq daal di yéeg dem bi nga xam ne ci lañ àgg fi nga xamante xamante ne nii mooy asamaan su njëkk si léegi nag ba Seydina Jibril daal di daal di yëglu ñu ne ko ko kan la mu ne ko man la Jibril mu ne ko kan nga àndal mooy ki nga xam ne mooy garder sa asamaan su njëkk si malaaka ma ne ko ko kan la mu ne ko man la Jibrilu alayhi salaam mu ne ko moo ko àndal mu ne ko man de Muhammad la àndal alayhi salaatu wassalaam mu ne ko waa moom jamono jiñ ko jiñ ko war a yebale mu ñëw ci ñun dafa jot mu ne ko waaw waaw léegi nag bi mu duggee mu ne ko marhaban mu nuyoo léegi nag bi mu nuyoowee mu gis fa benn góor goo xamante ne nii mu ngi toog benn comme ci ni mu nekk ci euh, hadiisu Seydina Abu Dhar bi nga xam ne Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu taala anhu moo ko jële ci moom waaye ab bag bu Seydina Maalik sa Sa'sa radiyallahu taala anhu wa arda léegi nag mu ne moom Seydina Abu mu ne yonente mi alayhi salaam ne léegi moom moo leen ko doon nettali nee na ma gis benn góor boo xam ne mu ngi toog di xool foo xam ne ci suuf ci ndejooram mu ngi xool loo xam ne genre genre daa ni daa am benn benn lu nekk foofu ay genre silhouette wala yoo xam ne daal mooy xam ne day yër bu xoolee côté ndejooram kontaan yu mel noonu nekkaat ci li nga xam ne mooy ko côté càmmoñam mel ni benn kii daal boo xam ne yu représenté ay affaire léegi bu xoolee foofu daal di ne daal di xar kanam gi daal di soppeeku mu mel ni ku mel léegi nag mooy ku jàq quoi léegi nag mu ne léegi man Seydina Jibril kan la mu ne kii mooy sa baay Adam kii abu ko Adam mu ko nuyu ko mu nuyu ko mu ne ko marhaban bil ibni salih wal waladi salih wa bi bi wan nabi salih mu ne ko marhaban Seydina Adam alayhi salaam ne yonent bi ne ko tagata tatagal naa la yow sama doom ju baax ji waay yow yonent bu tedd bi léegi nag nee na d'après ñu continuer demaat la bi nga xam ne asamaanu ñaareel bi nga xam ne moo ci tegu ba mu demee foofu nag nee na maa ngi fa fekk ñaari nit ñaari nit laa fa fekk maa ngi fa fekk ki nga xamante ne nii mooy dañoo ñëw bi ñu ñëwee comme asamaan yi loolu lay wane daa am buntu Seydina Jibril bi ñu dépassé première asamaan si deuxième asamaan mu def comme nam defoon yëglu loolu dañ ciy wane kenn du dugg ci néeg wala kër ñëw rek dugg noonu da ngay yëglu comme niñ ko gisa woon ci suuratu nuur katta asamaan bu dee yonent bi alayhi salaam ak Seydina ni ñu màgge ñoom duñu dugg laaj ndigal laaj ne ndax ñu dugg wala déet yëglu kon nag loolu moom mooy sunna loolu la ñuy doxal mais doone dabaj dugg ba pare taxaw nag gis loo war da gis naan maa ngi jéggalu waxoon nañ ne daa jariñ à rien ça looy jéggalu amul jariñ léegi nag biñ demee kon ci ñaareelu asamaan si nee na ñu daal di waxaat laa même ñu ne leen kokkan la mu ne ko man la Jibril mu ne ko kan nga àndal alayhi salaam mu ne ko Muhammad mu ne ko moo jamono ji mu war a ñëw fii biñ ko yebal fii mu war fee ñëw dafa jot mu ne leen waaw léegi nag mu dugg daal di nuyoo léegi nag nee na ñu taga taga tatagal ko nee na maa ngi fa fekk ñaari nit ma gis ñaari nit ñoo xamante ne nii muy Seydina Isa ak doomu mbokkam bi muy doomu bàjjanam wala tantaam wala noonu muy ki nga xam ne mooy Seydina Yahya ibn Zakariya radiyallahu alayhim assala alayhim assalatu wassalaam ñoom ñaar la fekk ci ñaareelu asamaan si nee na mu Seydina Jibril présenté ko ne ko kii mooy Seydina Isa kii mooy Seydina Yahya alayhim assalatu wassalaam léegi nag léegi nuyu leen mu nuyu leen ñoom itam ñu daal di koy nuyu daal di koy tatagal ñoom tamit ne mbokk mu baax mi ñu ngi lay tatagal yonent bu tedd bi bi tam màgg léegi nag nee na ma nuyu leen après ñu demaat ci ñetteelu asamaan bañ demee ñu def niñ defoon ci benn beeg ñaareel bi yëglu ñu laaj leen même laaj ñu ne kon moom la de moom ak si na jamono jéeg bi mu waroon a ñëw jot na nee na ba ma demee nag. maa nga fa fekk beneen yonent laa fa fekk bi nga xamante ne nii maa ngi gis yonent boo xaman ma fekk fa nit koo xamante ne nii mais moom dañ koo jox mooy xaaju li nga xam ne mooy mooy mooy taar xaaju taar mooy la beauté la beauté toute beauté rafet taar buñ ko xaajoon ci ñaareel ñaari xaaj moom benn bi lañ ko jox moom beneen bi moom lañ jox nit ñi quoi ñin ñi di xëccoo boobu moom kese moom moom benn bi mu rafet lool nee na Seydina Jibril na ko kii mooy Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam nuyu ko mu daal di koy nuyu mu daal di koy tatagal ne ko marhaban bienvenue tatagal nañ la aksil yonent bu baax mi mbokk mu baax mi yonent bu tedd bi léegi foofu nee na daal di ma daal di continuer nee na bi mu continuer léegi nag mu demaat ci asamaaru ñeenteel bi nee na ñu defaat nañ defoon rek ñu gisaat bi nga xamante ni benn góoru boo xam ne Seydina Jibril daal di koy présenté na ko kii ne ko ne kii mooy yonent yàlla Idrissa gi moo nekk nii alayhi salaam mu daal di koy nuyu naa Idris kontaan lool ne ko ah toog tatagal naa la mooy gi nga xamante ni nii yonent bu tedd bi mooy loolu le mbokk mi nga xamante ne ni bu tedd bi yonent bu tedd bi alayhima salaatu wassalaam léegi mu jóge foofu ñu ngi lan ci ñeenteelu asamaan mu dem ci juróomi la lu asamaan mook Seydina Jibril alayhi salaam ba léegi bi nga xam ne ci lañ agsi ñu defaat noonu mooy ci buntu mooy ba ñu ne waaw kooku mu ne ko Jibril alayhi salaam mu ne koo àndal mu wax ko Seydina Muhammad alayhimu salaatu wassalaam ba ni nga xam ne noonu ba mu duggee nee na ma fekk fa beneen góor léegi Seydina Jibril alayhi salaam ne ma kii de mooy Seydina Haaru Haarun nuyu ko mu ngi nii mu ngi nii Haarun ibn Imraan muy mbokk Seydina Muusaa bay ne nii alayhi salaatu wassalaam mu nuyu ko Seydina Haarun daal di koy fay ne ko marhaban tatagal naa la mbokk mu baax mi yonent bu baax bi bu tedd mi alayhi salaatu wassalaam léegi nee na mu jóge foofu ñu dem ci juróom benneelu asamaan muy sixième asamaan bi ñu demee ci sixième asamaan nee na maa ngi fa fekk benn góor boo xamante ni nii mooy ñu def nañ defoon rek boobu Muusa ibn Imran alayhi salaam mu ngi nii nuyu ko tanga tanga tanga tanga kii ko nuyu ko nee na ma nuyu ko moom it mu kontaan ne ma marhaban ne ma bienvenue tatagal naa la mbokk mu baax mi yonent bu baax bi waaye bi mu koy romb Seydina Muusa ne hé kon de borom bi tabaaraka wa taala def na keneen muy jooy mu ne ko meesal la mu ne ko yii borom bi man xaw ma woon ne ndekete mooy ab jeune bu ñëw sama gannaaw mooy koo xam ne moom moo ma mujjee ñëw moom dina ma féete kaw après quoi loolu xaw ma ko woon waaw alayhi salaatu wasalaam waxu ko woon nag ngir ci ñaan waxaasa loolu manu la nekk yonente alayhi salaatu wasalaam sauf que loolu daa yaakaaroon ne moom fii mu positionné wu xam na ne am na ku nekk ci kaw mais kooku moom bon xam na ne moo ko féete kaw mais foogul woon ne borom bi dina am keneen koo xam ne dina ko yëkkati ci asamaan yi keneen nee na nag bi nga xam ne nak ci la romb nag daal di dem ci juróom-ñaareelu asamaan si alayhi salaatu wasalaam mu ànd ki nga xam ne ba léegi Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam nee na nuyoo daal di yëglu comme noonu rek ñu daal di leen fay bi ñu agsee mu daal di lim nee na maa ngi gis benn góor goo xamante ne nii moom la doon wax ne mooy ki gën niroog seen waa ji mooy ki mooy man dane mooy moom moo gën niroog man voilà mooy ki mu gis moom moo gën a niroog moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam alhamdulillah ndax nee na mu ngi ko gis mu daal di wéeru ci benn baytul ma'mur la tudd muy kaaba gi nga xam ne moo nekk ci asamaan soosu ndax asamaan su ne daa am laaru kaaba gu fa ne léegi bi nga xam ne mooy asamaan bi ci kaw léegi nag mu ngi fa fekk ki nga xamante ne nii benn góor bu wéeru ci kii bi Seydina Jibril ne ko kii ne ko nuyu ko kii mooy sa baay mooy Seydina Ibrahimul Xalil alayhi salaatu wassalaam mu ne ko marhaban tagga taggal naa la bilibni sama doom ju baax yaa ngi waay yonent bu tedd baa ngi alayhimu salaatu wassalaam nee na maa ngi fa gis baytu mooy kaaba googu ni mu demee mooy bés bu nekk Seydina Jibril xamal ko ne ko bés bu nekk gis nga fi soixante-dix mille malaaka ñoo koy wër te ku ko wër doo fi ñëwaat mooy ne mooy juróom ñaar fukki junni malaaka ñooy wër kaaba googu Seydina Ibrahim alayhi salaam toog wéeru ci nga xam ne dañ koy wër te ku wër doo wëraat soixante-dix mille malaaka bés bu yàlla sàkk noonu lay demee kon nga xam ne wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu li nga xam ne mooy sa soldaar yi boroom kenn xamu ko léegi nag bi mu àggee foofu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam après mu dépassé foofu nag après si le Seydina Jibril mënatul woon a continuer ndax ci la ko doon wax ne ko waaye ah Seydina Jibril fii après nga bàyyi ma ma war a dem mu ne ko seega nag fii daa ma a yem mooy ne manuma woona manumaa continuer mooy manula continuer fii <laughs> léegi nag suñu borom moo ko def li nga xam ne moo ko yéegal teg ko ci ay puuf yoo xamante ne nii ci la ko yéegale moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag ba mu demee moom boroomam tabaaraka wa taala léegi nag mu jox ko fa dee ko fa lëkkam lëg ko dee moom lay wax ca suuratul isra naan fa aw awhaa ilaa abdihi ma awhaa mooy mu daal di wahyu moom boroom bi tabaaraka wa taala ma awhaa la nga xam ne la ko wahyu ci kaw ñu ne loolu loolu lay tekki du sayyidina jibril ko gisawoon alayhi salaatu wassalaam kon loolu comme ni ñu ko tudde woon léegi nag ba mu fa demee ci la ko bi tabaaraka wa taala daal di koy déey yoo xamante ne moom kesee ko xam da ko pare moo tax mu naan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kom ni ñu ko gisa woon ci saar boo bële ci suuratu najm nga xam ne mooy laqad dëgg-dëgg ra'a gis na moom alayhi salaatu wassalaam keroog min ayati rabbihil kubra ci laayaay borom yu kawe yi te màgg te rëy waaye waxul lan da wax loolu mbindeef ko ku dul boroomam kese ñoom moom la ko xamal te ñoom ñoo ko xam léegi nag loolu la joxaale ko fa nag li nga xam ne mooy cinquante prières muy li nga xamante ne nii mooy juróom fukki lan julli mooy julli bi nga xam ne nag ci la ko jël di wàcc di wàcc jaar ci Seydina Ibrahim alayhi salaam ci la ko nuyuloo Seydina Ibrahim alayhi salaam ne ko nuyul ma sa nga sama sa sa sa xeet nuyul ma yooyu loolu tax bokk na ci li nga xamante ne nii mooy secret bi tax bu ñuy julli di def salaat julli bi nga xam ne moom la jëli woon noonu mooy bu ñuy def euh, taaya di taaya salaatul ibrahimiya bu ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim moom moo ñu ko ñaanaloon alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam ñun itam ñu ngi koy fay léegi nag bi mu jàllee foofu nag agsi ci sayyidina Muusaa ana nan la demee muy day wàcc septième sixième ane ah, loolu nag la ñuy gis ci jotaay bi ñëw inshaa Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wasa ben nayna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin